wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentaan bi sallallahu alayhi wa euh, kon ñu ngi ci ba tey al euh, ci al-kunuuz al-ashara bu samahat euh, bu ci hayaatul kawn bu al-kanz bu al al-ashara bu samahatul imam euh, Salahuddin euh, at-Tijani alayhi ridwan euh, rabbani kon fi nga xamante ne moom lañu ñu tolloon ci jotaay bi weesu salaamaaleykum Euh, fi ñu tolloon ci jotaay bi ko mooy mais euh, yaakaar naa fa kullu man tarana bi tahakkumihi amrun ilahi yaakaar naa foofu la ñu waroon tàmbale euh, wala boog waaw fa in a'tat waaw fa in utiya tahakkuma fi al-alam fa hiya al-khilafa fa in sha'a tahakkama wa zahara ka Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu wa in sha'a salima wa taraka at-tasarruf li rabbihi fi ibadihi ka abi sa'ud ash-shibli radiyallahu ta'ala anhu illa an yaqtarina bi amrin ilahiyin ka daawud alayhi salam fala sabila ila amri allahi wa ka usman radiyallahu anhu alladhi lam yakhla' thawba al-khilafata an unuqihi hatta qutila li nahyi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an dhalik euh, kon foofu lañu waroon a tàmbale euh, mooy fekk suñu jotaay bi weesu gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy ba tey sant yi nga xam ne euh, ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dana ko sant borom bi subhaanahu wa taala ëllëg yawmal qiyaamati euh, moom yenent bi sallallahu sant boobu muy sant boromam ay ay sant yoo xamante ne xamu ko ngir ne sant yi buur yàlla yi subhaanahu wa taala day askanonteeg ci li nga xamante ne moom la ko bërëb yi ak mbir yi laaj euh, bu ko defee Euh, mu daal di jox maanaam moom Adama alayhi salaam ak ni mu ko yàlla bindee ak ñi ko nuru ci doomam yi euh, mu jox leen li nga xam ne moom mooy xilaafa maanaam ñu nekk ay xalifa yàlla ci àdduna bi euh, loolu nag bu fekkente ne lool muy bu ko defee ñoom ñuy feeñee ci turu yàlla subhaanahu wa taala ànd ak li ñuy bëri yëpp mais ñoom am nañ prédisposition wu mën a incarner yooyu noonu bu ko defee ñuy àtte ci dëgg te yàlla rek tax ñuy àtte tamit ci maandute te borom subhaanahu wa ta'ala moom mooy dëgg te moom mooy nga xam ne moom mooy ki maandu mooy ki jub euh, loolu lañu ñu yemoon suñ jotaay bi weesu tey ñu waroon a dugg ci xeetu euh, xilaafa bi euh, loolu la maanaam mu ne su fekkente ne mu ne fa in asiya su fekkente ne dañu ko jox maanaam ki nga xam ne moom mooy xalifa bi dafa am ay feeñuwaay yu muy feeñoo waxoon nañ ne incha allahu taala dinañ wax ci wàllu xilaafa gi nii laataa ñu ñëw ci waxtaanee li nga xam ne moom mooy euh, bu ñuy wax xalifa quoi ci ci euh, globalement euh, parce que ñu bari dañoo ay kii diw mooy xalifa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam diw mooy xalifa yàlla ci kaw suuf wala maanaam ba pare nombre de foyers yi am maanaam nombre ci ay néeg yi am ci diine ji buñ ko mënee tuddee noonu parce que entre guillemets buñ ko mënee tuddee noonu Euh, nombre yu toll noonu ci la ñuy jiiñ ay nit walla sax lu ko gën a lu ko gën a bari mais ñoom ñooy ñooy xalifa yàlla ci kaw suuf te ñoo ñoo fi taxawal yàlla maanaam ñooy xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon maanaam mbir moom day laaj maanaam loolu loolu mooy lan nan lan kan mooy xalifa yàlla nan lañu ñu nekkee xalifa yàlla ak lan mooy mandarga yi nekk xalifa yàlla parce xalifa yàlla yomb na maanaam wax gi mais ay maat baat la yoo xam te ne maanaa yu xóot la comme tey buñ ne ab yenent rek xam nga ñu ab yenent moom buñ ko waxee euh, nekk ko mbir mu rëy rëy la mbir rëy rëy rëy la waaye euh, jiiñ ko nit xëy na mën naa yomb ci làmmen ci koo xamante ne xamul li muy wax wala boog mu ñeme yàlla wala boog xamul li wax <coughs> euh, kon xilaafa xalifa ki ko doon nga xam ne moom mooy ki wuutu borom subhaanahu wa taala euh, mooy euh, mu ne fa in oote bu ñu ko joxee at taxakkuma maanaam muy mën di àtte nga xam ne day am benn euh, pouvoir fil aalam ci àdduna bi fa hiya loolu moom mooy alxilaafa loolu moom mooy xilaafa mooy ne dañuy jox nit ki muy def ay tasarrufaat lu ñu naan tuddee tasarrufaat mooy ay ay soppandiku c'est-à-dire ay pouvoir di jël ay décision euh, di jël ay euh, ay euh, di am maanaam di am ay ay ay ay ay ay décret maanaam ay pouvoir yoo xam ne da koy da koy jël muy muy muy am ay effet ci biir mbindeef yi loolu kuñ ko jox ci biir nit nitu yàlla yi rek kooku moom mooy xalifa fa insha Allah su ko soobee nag léegi xilaafa gi ni muy feeñee dafa wute léegi fa insha Allah su ko soobee taxakkama day daal di atte woo maanaam da koy atte da koy tëral wa zahara ba pare mu feeñ comme ka Abdul Qadir al-Jilani comme Sayyid Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu par moom bi mu nekkee xalifa yàlla ci kaw suuf itam dafa amoon ay jeexital c'est-à-dire que da gis ne dafa feeñoon ci anam goo xamante ne amul kenn d'ailleurs loolu moo tax daanaka doo xaw a gis koo xamante ne day diingat Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu di diingat ak màggaayam di diingat xam-xamam di diingat maanaam euh, ni mu toll ci ci ci côté zahir ci côté baatin maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu ci tasawuf dañ koo jàppee comme seen référence bi nga xamante ne dëgg dëgg seen imam la et que euh, dafa dafa dafa doon jàngal dafa dafa vraiment dafa dafa jàngale dafa wane tasawuf leeral ko ci mboolem anam yi nag côté zahir bi ak côté baatin bi Euh, parce que tasawuf moom ci boppam sax dafa am wàll goo xam ne dafa gën a feeñ am wàll bu gën a nëbb euh, te Cheikh Abdou Khadir Jilani radiyallahu anhu ñaar yëpp wane na ci ni mu mane euh, te wane na ci ni dooleem ak kattanam ci kaw nit ñi maanaam ni mu ko mënee woon maanaam nga xam ne noonu la amee doole ci nit ñi maanaam noonu la leen mëne naka su suñu xoolee ci côté charia boo xam-xamu charia yi tamit daf cee nekkoon tamit ndënk boo xamante ne amul kenn ci jamonoom koo xam te ne doon na diirante maanaam te loolu tamit day day day wane dooleem d'ailleurs bu ñu xoolee même ku mel ni Ibn Taymiyya euh, rahimahullah nga xam ne dafay faral di euh, réticent wa ci affaire ci nitu tasawuf yi ñenn ñi en tout cas euh, du ñëpp nag mais ñenn ñi dafa am ay réticence bu mag ci ñoom comme ku mel ne Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu mais terewul Cheikh Abdul Qadir Jilani moom radiyallahu anhu moom sax d'ailleurs saa yu waxee Shaykhuna ci surtout Majma'ul Fatawa bi su waxee suñu sëriñ nee na te tuddul kan la Cheikh Abdul Qadir Jilani ci boppam la ci jublu ah, radiyallahu anhu kon day maanaam kon ne vraiment dafa tegoon tànk jamono jamonoom ah, loolu muy ah, benn xeetu wane mais beneen bi ci def moom mooy ne da doon soppandiku ci jamono bi c'est-à-dire que da doon def ay kéemaan yu bari Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu ku ku ko xam maanaam kuy dégg ay mbiram tamit maanaam da nga dégg kéemtaan yu bari yi nga xamante ne moom la daan def Euh, naka noonu itam euh, mu nekk koo xamante ne kon ci wàll yu bari bari daf ci feeñoon mais dinañu euh, am benn détail bu ñu souligner ci mbirum incha allah taala mu ne waaye nag wa insha allah su ko soobee salama maanaam mu jébbal mbir yi maanaam du wax dara du du jëfandikoo wa taraka tasarruf mu bàyyi soppandiku gi rabbihi ñeel boromam fii yi ci jaamam yi maanaam borom subhaanahu wa taala su ko joxee pouvoir de décision pouvoir d'exécution d'administration voilà d'administration ci biir mbindeef yi euh, administration boobu su ko neexee mu exécuté ko mu jëfe ko parce que Cheikh Abdou Khadr Jilani radiyallahu am comme ni ñu ko xamee maanaam loolu dafa bëriwul lu mu ko daan def ba waxal nañ ko sax ay kéemtaan yu bëree bëri bëri bëri ba tuddal ko sax dekki dekki ku ku génn ku génn àdduna maanaam euh, nga xam ne ku génn adduna euh, yow yow kii bi nasaraan bi ne yent yàlla Isa alayhi salaam dékkal naa ku doon da doon mu ne ko yéen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam est-ce na lool nangam mu ne mu ne ko man mii mën naa ko ñëwal ñu dem ci armée mu ñëw mu ne ko koo bëgg ma dekkal ko mu ne ko mu ne ko eh, fu mu nii jugal sama digal maanaam waa ji daal di jóg xam nga euh, loolu ak yu mel noonu nga xamante ne euh, moo maanaam dafa tasawul faatam yi maanaam soppandiku gi daan soppandiku ci àdduna bi nga xamante ne euh, goju mbindeef ak li ak seeni mbir borom subhaanahu wa da koo tegoon ci loxoom radiyallahu anhu ci jamonoom loolu moom dafa nekkoon loo xam te ne lu feeñ la te képp ku xam-xam na ko mais mu am yooyu ñoom duñ soppandiku maanaam amuñu ak xeetu soppandiku buñ doon def quoi ci mbir mu nekk Abi Sa'ud Ash-Shibli radiyallahu anhu moom tamit ku mel noonu euh, moom nga xamante ne dafa amoon martaba xilaafatul uzma xilaafa gu mag gi mais ànd ak loolu yëpp dafa nekkoon koo xamante ne doonul feeñal mbir mi maanam doonu toon feeñ ci ay doonu ko woon feeñal nekk nii rek maanaam nitu tasawuf la woon bu sell comme ni ñu wax ci Cheikh Battad Jilani radiyallahu anhu nekkoon borom martaba yu rëy ci xam-xamu zahir yi xam-xamu baatin yëpp mais ànd ak loolu yëpp daanu doon euh, xame wuñ ko woon loo xamante ne dana tax euh, ñu mën a soupçonner ci moom par exemple ni nga xam ne noonu la Cheikh Battad Jilani radiyallahu anhu biiram ay biiram feeñe woon ay biiram maanaam leere woon ci anam goo xamante ne Euh, daf doon wax naan euh, euh, qadami ala raqabati kulli waliyin maanaam sama sama dëggu tànk bi dama ko teg ci loosal képp kuy wali maanaam parce que loolu nga xam ne moom la ko def maanaam nga xamante ne mboolem wali yi moom ba ko waxee ca Baghdad ba ko waxee moom Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu maanaam ñoom ngir ne xam nañ ne dëgg la et que moom ci boppam moom mooy seen kilifa moom mooy ki nga xamante ne moom mooy soppandiku ci ñoom maanaam moom mooy mooy moom moo ci kilifteef euh, mais ku mel ne Seydi Abu Sa'id Ash-Shibli radiyallahu moom defutoon noonu moom dafa dafa nekkoon waliyu bu mag ànd ak yooyu yëpp maanaam dafa xaw dafa nëbbatu woon maanaam dafa effacé wu woon voilà loolu loolu tamit am na ñu mel noonu mu ne illaa ba mu def nag mu ne léeg-léeg nag am ñoo xamante ne dañ leen di tànnaloo mu ne illaa ba mu def an yaqtarina mbir ma lëkkaloo bi am rin ci ndigal boo xam ne ilaahi fa ñu yàlla la subhaanahu wa ta'ala mooy ne yàlla moo la jox ordre ne la il faut que nga feeñal xilaafa gi waaw xilaaf xalifa gi ma la jox tànn lu tànn loo mën a def mais dama la da da nga nekk dans l'obligation topp li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam da nga nekk dans li nga xamante ne euh, moom mooy ndigal gi ma la gi la jox loolu nag am na ñu mel ni moom lay moom lay wax ni mu nekk Daawuda alayhi salaam comme yéen ci yàlla Daawuda alayhi salaam nga xam ne borom bi euh, comme ni wax yaa jibaale awwibi ma'ahu wa tayra ba pare bu tekki ne wa alannaahu al-hadiid ak euh, kon yooyu tamit mu ne euh, ak wa allamnaahu san'ata labuusin maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay borom subhaanahu wa taala daf koy leeral ci ne yéen ci yàlla Daawuda alayhi salaam noonu la meloon mooy da ko joxoon nguur vrai nguur maanaam en même mu nekk xalifa yàlla ci kaw suuf. côté baatin bi mi ngi fi mais aussi côté zahir bi tamit borom subhanahu wa ta'ala daf ko ko jox mu nekk buur nekk une autorité publique boo xamante ne dafa yor nguur gi di ci soppandiku di àtte ci kaw nit ñi kooku moom euh, bu mbir mi demee noonu nit ki dootul amati foi non seulement du am foi sax ci côté euh, côté euh, baatin bi mais même côté zahir bi sax il mu feeñal ne maanaam mu buur la ba pare day àtte ci kaw nit ñi li yàlla bëgg moo tax. Euh, comme ni ko Alxuraan waxe ne yaa Daawuda inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi faxkum bayna an-naasi bil haqqi wa laa tattabi'il hawaa fa yudillaka an sabiilillah inna alladhiina inna alladhiina an sabiilillahi lahum azaabun shadiidun bimaa nasuu yawmal hisaab euh, mu ne yow yent yàlla Daawuda alayhi salaam ñun de dañ laa def xalifa yàlla ci kaw suuf euh, kon yow en tant xalifa yàlla ci kaw suuf kon atteel nit ñi ci diggante nit ñi atteel nit ñi ci dëgg waaye bul topp mukk bànneex ak teen nit ñi ci dëgg wala tattabi'il hawa bul topp mukk bànneex parce que mooy pas bànneexu bakkanam moom parce que ab yenent la moom du moom mais bànneexu bakkanu nit ñi voilà parce que loolu day tax ba loolu danay sànq wëllif yoonu yàlla maanaam yoonu yàlla te ñi nga xamante ne dañoo sànq wëllif yoonu yàlla moom ñooñu day dinañ am mbugal mu tara tara tar euh, ndax lan ndax ci sababu fàtte gi ñu fàtte bisu ceytu ba bis bi nga xam ne ci la leen yàlla di teg di leen régler di leen auditer ñoom ñëpp maanaam dañ ko fàtte kon day gis ne yent yàlla Daawud alayhi salaatu wassalaam ni nga xamante ne noonu la euh, taxawe noonu la représenté noonu la nekkee ki nga xamante ne euh, kon moom xalifa yàlla ci kaw suuf loolu comme moom Adama alayhi salaatu wassalaam li borom subhaanahu wa taala teg ko teg adduna bi yëpp maanaam y compris malaaka yi ne nañ ko sujjóotal maanaam nañ womatu ci ay d'ailleurs moom mu nekk ki nga xamante ne moom moo leen doon moo moo leen doon jàngal dégg nga ba pare gérer li nga xam ne moom mooy adduna bi parce que xam na turu turu euh, adduna bi li fi ne yëpp xam na tur yi maanaam ba pare xam turu yàlla yi nga xamante ne ñoom ñooy wërwërloo ci biir yooyu kon euh, mooy mu leen di gérer maanaam kon gérance boobu voilà gérance boobu loolu moom mooy moom mooy euh, tasarruf bi te loolu xilaata gi day ànd ak loolu maanaam loolu ku nekk xalifa yàlla ci kaw suuf faaw da ngay ànd da ngay defaale loolu Euh, loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom mooy xalifa yàlla ci kaw suuf euh, <coughs> ci jamono ji kooku la ñuy tuddee euh, xutbu maanaam dañ ne moom lañ naan xutbu zaman xutbu jamono ji après selon langage yi maanaam léeg-léeg dañ koy wax xawf parce que le fait mu nekk ki nga xamante ne moom mooy axe central bi pivot bi mooy ki nga xam ne autour de moom lépp di wër-wërloo ah et que borom subhaanahu maanaam moom la borom subhaanahu wa def nee. mooy ruuxu àdduna bi c'est-à-dire que comme yaram ni mu mel ni ruux mel ci yaram nga xamante ne bu dañee yaram bi day màbb maanaam ñu ne dee na noonu la euh, noonu la euh, xutbu bi mel ci àdduna bi maanaam moo tax adduna bi du ñàkk xutbu mukk faaw dana am kenn koo xamante ne kooku moom mooy nekk xutbu bi moom mooy mooy bërëbu yàlla xool gi muy xool mbindeef fi maanaam moom moom mooy bërëb bi voilà ni nga xamante ne noonu euh, la kaaba gi nekkee centre bi nga xamante ne tey bu ñuy julli maanaam ñëpp foofu lañu war a jublu maanaam mbir yi euh, jaar yëpp borom subhaanahu wa ta'aala la koy concentré maanaam ci jëmmam la koy jaarale kon moom xutbu bi euh, léegi tant que xutbu day day yore mboolem caractéristique maanaam mboolem mbir yi day day day koy incarné c'est-à-dire que tur yàlla yëpp ak melo yi yëpp da koy incarné euh, day incarné tamit ismullahi al-azam maanaam ismullahi al-azam muy tur yàlla bu mag bi moom rek moom mooy seule personne bi nga xamante ne ci adduna bi li muy rëy rëy rëy rëy li muy bëri bëri bëri moom rek mooy nga xamante ne moo ko yor ba pare incarné ko amul keneen keneen ku mën a doon incarné wul tur yi ismullahi al-azam amul defu li mu def moom mooy Euh, bu fekkente ne borom subhaanahu wa ta'aala daf ko boole ci borom jagle yu garaaw yu exceptionnel exceptionnel yi li li ko yàlla lay defal rek mooy da koy xamal ismullaahil azam ba pare xamal ko li nga xamante ne moom moo ci wërwërloo ak yu mel noonu lool lay mën de lool lool moom mooy am ci mbiram mais du nekk mu ko incarné ismullaahil azam ndax kenn rek koy incarné mooy xutbu et que lépp lu jëm ci jaam yi faw ci xutbu boobu lay jaare maanaam xutbu boobu <coughs> bu Euh, moom mooy xettali jaam yi maanaam euh, lii tax jaam yi di sauver ci moom lay jaare loolu moo maanaam taxawaay boobu moom moo tax ñu naan ko xaw maanaam euh, xaw fu dañ koy wax ci tubaab naan le secours mooy nga mooy xettali jaam yi mooy xawsul wara voilà mooy xettali mbindeef kon nit kooku day amee ay yoo xamante ne yu bari lay doon en même temps c'est-à-dire que day feeñee en même ki gën xam ci nit ñi mais day feeñee aussi en même ki gën a réer nit ñi day c'est-à-dire que euh, euh, ci kanamu ay ñoo xamante ne ay kii lañu ay boroom yi euh, boroom yi kii lañ xam-xam lañ nga xamante wala boog ku ñëw ci seen kanam di leen wan ne yow am na loo jàng am na loo xam xam nga nangam ak yooyu noonu ñoom dañuy feeñee ci dañuy feeñal rek seenu a xam maanaam de moo tax mën ngaa nekk ak ñoom ay doo doo doo doo doo imaginer nit ñi am nañ xam-xam wala xam nañ dara ci wàll boobu lu tax parce que da ngaa seen kanam en tant que koo xamante ne da nga leen a wan ne yow da ngaa xam da ngaa say mbir daa yëkkatiku ak yooyu noonu ñoom ñu wan la beneen côté bi maanaam côté beneen bi ne ñoom day aar ah, noonu man moom xaw ma dara man xam nga rek xam nga taalibe laa xam nga nangam nangam ñu wan la côté boobu. soo ñëwee ci ñoom tamit en tant koo xam ne xamoo ba pare nga bëgg xam nga gis ñu jullit la li nga xam ne moom mooy xam-xam maanaam bu boobaa ak nga gis ne ñooy gën a xam ci nit ñi léeg ñuy jëf ñu ñu nekk ci biir nit ñi en tant que koo xamante ne maanaam dañuy melowoo melo yëpp quoi dañuy melowoo léeg par exemple nga gis leen ñu sedd woyof lewet maanaam mais ci ci bu laajee mais léeg-léeg nga gis leen ñu tàng mel ni ñu naqari deret wala yu mel noonu tamit maanaam ñu amee tamit même caractéristique yi léeg-léeg ñu feeñee comme état koo xamante ne euh, dañuy dafa am euh, ay euh, maanaam day day day day feeñee ci lo ay kéemtaan maanaam mbir yoo maanaam xeetu kéemaane mais léeg-léeg mu feeñoo comme nit koo xamante ne da ngay day day simple même nit ku simple la koo xamante ne dëgg-dëgg mënoo ko sax xaare yenn yenn cër yi voilà Euh, donc ñoom moom nit kooku euh, malgré loolu moom mooy moom mooy ci gën a kawe ci mbindeef yi mooy place xam ne mooy xoolu place xoolu waaye yàlla ci mbindeef yi loo xam ne moom la boroom subhaanahu wa ta'aala di wàcce ko musiba ci kaw suuf euh, moom mooy ki nga xamante ne moom moo koy dégg ko ba pare moo koy taaw moo koy mooy intercéder ci mbindeef yi su paree nag après ki ñi tegu ci moom ñoom ñooy ñoom ñoom ñoom ñoom lay jox Euh, ñu jël après ainsi de suite maanaam noonu ñi gën a baax topp ñi gën a baax maanaam moom mooy li ñu li ñu bëgg wax foofu moom mooy moom moo ëpp natt ci ñi voilà moo li ko yàlla ay nattoo ci nit ay natt yu diis a mais terewul day danaan cocc maanaam euh, euh, du du du du du feeñal lenn ci yi nga xamante ne moom mooy co li nga xam ne moom mooy li muy daj ak li nga xam ne moom lay dund kon moom tamit. comme niñ ko xamee turu yàlla yi yi ci àdduna bi yëpp maanaam yi yëngal ak yi gérer adduna bi yëpp moom daf koy daf koy daf koy xam daf koy incarner parce que comme niñ ko waxee day incarner tour bi nga xamante ne moom mooy bi gën a mag mooy ismullahil azam et que euh, et que euh, ñi kenn ku ci nekk selon martaba bi ngay toll euh, ci ngay amee yow sa ismullahil te d'ailleurs loolu bokk na ci li ñu bëree bëri foog ne am nañ ismullahi azam fekk amuñu ko euh, parce que dañuy xam ay ismullahi azam ay façon euh, maanaam ay version mais xamuñu ne yoruñu ismullahi azam dëgg-dëgg bi euh, bu mag bi mooy turu yàlla bi gën a mag yoruñu ko parce que boobu du caaxaan en fait du ay fo voilà du du du ay fo du ay caaxaan kon loolu moom moo tax ñoom moo tax da ngay gis léeg-léeg booy dégg waxtaan ak nit ñi wala nga dégg leen wala nga gis léegi nag eh, nga gis ñoo xamante ne dañ naan la ismullah al-azam nangam la wala nangam mooy ismullah al-azam eh, te ils sont convaincus que mooy ismullah al effectivement ismullah al la gaa mais ci seen martaba ñoom maanaam ñoom seen martaba voilà mais pas eh, vrai vrai bi boobu moom kub bi moo koy incarné comme niñ ko waxee donte dina am ñenn ñi nga xam te ne ñoo ko yor mooy mu fàttali ko ñoom dinañ ko yor mais duñu duñu mais duñ ko incarner totalement mais dinañ ci amee ay xam-xam yoo xamante ne yenn yi sax xutbu bi di ko ci amee parce que xutbu bi li mu leen ëppalee mooy côté tasarruf bi côté soppandiku bi voilà maanaam ci adduna bi gérance bi administration univers loolu côté boobu la leen xutbu bi ëppalee kon kooku moom mooy xalifa bi nga xamante ne moom mooy xalifa yàlla euh, ci kaw Euh, moom nag li li li yëgsi ci jaam yi tamit ci moom lay jaare euh, boo ko bëggoon a misaal tey da nga koy misaalee banque bi maanaam nga xamante ne tey bu fekkente ne salarié yi ci dëkk bi yëpp suñu bëggee fayeku seen salaire ci ci banque bi lay jaare maanaam xurbu bi noonu la mel à près maanaam nga def na ko misaalee noonu c'est-à-dire que xurbu bi du moom moom moom li nit ñi yor moom moom alal yi déedéet euh, yàlla moo ko jaarale ci moom du moom tamit moom moo yo njariñal jaam yi ak seenu mucc déedéet yàlla moo ko jaarale ci ci ci moom et que luy yegg ci lu nekk ci moom lay jaare décision yu mag yi ci moom lay jóge <coughs> et que euh, ci ay tasarrufaatam la maanaam ci ay soppandikoom la mais lii ñuy wax ni tamit maanaam réalisation bi après euh, il faut nga nekk pour pour xam yenn mbir yi dëgg-dëgg mais liñ ci mën a wax daal mooy euh, ne c'est spirituel maanaam du loo xamante ne euh, lu lu lu kii la maanaam euh, du du du du lu matériel maanaam du du mbir mu matériel c'est-à-dire que xutb bi du nekk benn nit boo xamante ne day toog par exemple euh, di xalaatandoo en même temps par exemple nangam million soixante six millions français yi par exemple kenn ku ci nekk diw moom xam naa war naa ko dox nangam diw moom nangam war na ko am diw moom ni maanaam mbir mi du demee noonu parce que loolu d'ailleurs dafa impossible maanaam ci monde matériel maanaam monde spirituel la mbir mi di xewee c'est-à-dire que loolu yëpp c'est un volet spirituel euh, mooy ne ruuxam mooy def tasawuf yooyu noonu te que borom subhaanahu wa ta'aala dafa defar ruuxam de telle sorte que ba pare dugal ci secret bi nga xam ne mooy tax loolu yëpp di mën a nekk maanaam loolu la quoi mais du ne euh, moom day nekk benn nit boo xam te ne day toog di décuplé wu di dem di xoole ji di def ji maanaam lu mu dugg ci déedéet euh, loolu matériellement moo tax ñi foog ne lay demee ñoom ñoo nekk ci ay euh, soit dañuy am tendance weddi ko wala euh, ñu am tendance buñ ko gëmee itam maanaam ñu jàpp ne xutbu bi moom maanaam daanaka ab yàlla la alors que déedéet xutbu bi du yàlla du yenente bi sax sallallahu alayhi wasallam maanaam xutbu bi jaamu yàlla la te moom effectivement turam mooy Abdullahi maanaam mooy ci euh, kuréelu nitu yàlla yi moom Abdullahi da tudd maanaam mooy jaamu yàlla bi parce que moom mooy jaamu Allah et que Allah moom moo ko maanaam moom moo ko ràngal ah maanaam ci ruuxam maanaam moo ko moo incarné moo manifesté wu ci ruuxam ci anam goo xamante ne euh, day mën di soppandiku ci mbooleem bindeef yi et que moom moo ko géré et que moom mooy ruuxu adduna bi ci boppam et que su fi nekkul adduna bi day daal di day daal di màbb c'est-à-dire que moom mooy ki nga xam ne dafa wuutu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci monde zahir bi voilà loolu la et que euh, Euh, en fait euh, ku nekk mën na ne kii mooy xutbu bi kii mooy xawsu bi kii mooy euh, voilà maanaam pour wax ne xutbu bi léeg-léeg kat dañu wax comme xutbul axtar maanaam xutbu yi xutbu yi loolu dañ ko koy wax léeg-léeg maanaam ne moom mooy xutbu ci biir yeneen xutbu maanaam yeneen xutbu yi c'est-à-dire que de manière générale ci buntu léeg-léeg dañ naan diw xutbu la wala diw xutbu la woon wala yoon mel na fekk liñ ci jublu rek léeg-léeg moom mooy seen kër moo farawoon wala bokk seen waa famille moo fa rawoon wala seen koñ moo fa rawoon wala boog seen seen seen dëkk bi ñu nekkoon moo fa rawoon wala yu mel noonu mais jubluwuñ ci ne moom mooy xutbu maanaam ñun ki ñuy nekk di waxtaanee nii déedéet euh, léeg-léeg tamit nga gis koo xamante ne euh, dafa nekk fële day day day day par exemple euh, xutbu mooy ki nga xam ne mooy axe central pivot bi c'est-à-dire que tey dëkk nañu imaginer. mais kër gu ne am na xutbu mooy kilifa gi maanaam chef de famille bi voilà kooku moom lañ naan xutbu bi ci kër gi maanaam côté zahir ne serait-ce que côté zahir léegi nag imaginer côté baatin tamit dina am xutbu ci kër gi c'est-à-dire que ki nga xamante ne moom mooy ki raw ci kër gi ci côté baatin et que lépp ci moom lay tourné woo ci côté baatin euh, naka noonu euh, koñ bi noonu dëkk bi dëkk bi par exemple maire bi maire bi mooy xutbu bi et que ainsi de bu dee département bi préfet bi lay doon bu dee région bi gu gouverneur lay doon wala chef de région kii maanaam ñooñu euh, euh, voilà yooyu maanaam kon da ngay gis ne mbir mi loolu ni mu amee ci zahir nag loolu la amee rek ci baatin mais exactement loolu la amee ci baatin euh, léegi nag mu am ki nga xam ne moom moo raw ñëpp moom moom yamul ci réew yamul ci région maanaam région li ma ci jublu li ñu ci jublu mooy région géographique c'est-à-dire pas région bu nekk ci benn pays benn état déedéet mais région géographique maanaam euh, kon wala maanaam comme continent quoi continent maanaam ñi nga xamante ne ci continent bu na de am et que ki raw la ñi raw ki raw ñëpp ñëpp moom la ñuy wax euh, xutbu zaman maanaam kooku moom lañ moo tax moom maanaam moom lañ nekk di waxtaane mooy al xutbu voilà kooku euh, vraiment c'est l'infiniment petit c'est-à-dire que Euh, adduna bi yëpp tey imaginel sept milliards de personnes yi am am na ci kenn koo xamante ne mi ngi dund am ñun mi ngi fi mi ngi ainsi de suite kooku noonu moom moo incarné lii yëpp ñu nekk di wax te kooku ku existe la ku re ku réel la du du du du ku du du jugewul feneen maam nekkul ci beneen beneen planète fii la ne voilà voilà et ni muy mel aussi mooy day mel comme ni ni ni circonstance am mel maanaam condition de vie yi ni mel noonu lay mel loolu bokk na ci li tax mu jafee xàmmee c'est-à-dire que tey soo ko fekkee euh, Sénégal day nekk sénégalais c'est-à-dire que day day day day day day yor jikkoy sénégalais melooy sénégalais comportement sénégalais euh, sauf que côté bu baax bi rek lay incarner maanaam du waxuma buñ nee sénégalais yow mu yor jikko ju ah. boo nekkee France su nekkee France day nekk un vrai français c'est-à-dire que koo xamante ne eh, eh, day day impliqué ci ci ci ci dëkku ci France ci ni muy doxe day xam li li ci wërwërloo day day day voilà day day nekk di yëngatu comme les français c'est-à-dire que comme un français lambda lay nekk lay mel su nekkee Inde comme un indien normal lambda noonu lay mel c'est-à-dire que loolu euh, maanaam moom mooy sunu moom ni mu mel noon noonu lay maanaam noonu lay mel léegi. selon dëkk bi mel ni nit ña mel moom noonu lay mel voilà day mën a yor seen ay te day mën a yor seen ay comportement ay mentalité c'est-à-dire aada loolu laa jublu culture voilà day yor seen culture mais di comporter wu comme euh, ci lu baax kese nag par contre moom dafa bokk ci li ko yàlla defal mooy daf koo defal daf koy defal benn impeccabilité intérieure c'est-à-dire euh, day day sell nit ku sell lay doon koo xam te du dugg ci caaxaan du dugg ci lu dul noonu voilà même bu fekkente ne parfois dinay làqatoo yenn doxalin yi wala yenn waxin yi euh, par exemple mu mel ni ku naqari béreet par exemple wala mu mel ni ku ku tàng xol wala mu mel ni euh, koo xamante ne day nay maanaam ak yu mel noonu boo paa nay mais du du du du du bëri lu muy joxe wala xeet yu mel noonu nga xamante ne léegi nit ñi dañuy foog ne ci dafa am ay manquement ci jikkoom alors que déedéet fekk bu naqaree deret parce que tamit ci loolu daf cee war a naqaree deret moo tax mais sauf que nit ñi duñ ko xàmmee. par exemple su téyee bañ a joxe alalam c'est parce que aussi euh, foofu moment boobu mu bu ñàkk a joxe moom la gis moom moo nekk ci bi ainsi donc yooyu yëpp day nekk loo xamante ne ay comportement am lay doon ay doxalinam la euh, moom <coughs> day mën a nekk tamit kon euh, maanaam day day day day mel comme comme ndox en fait day day mel comme ndox c'est dans le sens où lu ñu naan day mel comme ndox mooy dans le sens où euh, ndox récipient bi mu nekk ni mu mel noonu lay mel cest day adapté wu kon day adapté wu ak contexte social am contexte politique am contexte économique am contexte euh, régional am maanaam contexte culturel am maanaam lépp li li adapté wu comme ndox rek tey boo ko jëloon boo ko dugalee ci verre nu mu mënti mel maanaam nga dugal ko ci verre wala nga dugal ko ci ci ci ci ci paan Euh, day jël forme bi voilà ba pare couleur bi muy yor muy da gis ne couleur bi yow boo koy xool day mel fa maanaam day adapté wu aussi par rapport ak récipient bi nga ko def ndax li nga ko def voilà loolu xut bu noonu la mel loolu nag dafa loolu nag mu mel noonu loolu dafa tax mu nekk koo xamante ne ku naqaree naqaree naqaree xàmmee la d'ailleurs même nitu yàlla yi seen bopp ñi nga xamante ne ñooñu mag ñi ñoom ci seen bopp dañu am problème xam kan mooy xutbu bi seen biir parce que euh, moom li mu rawee ñeneen ñi ci des nit ñi duñ ko gis maanaam waxuma la awaame mooy ñi dul ay wàll yu comme moom waxuma ñooñu mais ñi nga xam ne ñooy vrai wàll yi comme moom ñoom ci seen bopp dañuy am problème mu gis ko problème mu xam ne kii kat euh, moo ñu raw parce que nangam kii mooy diwu ndekete kii mooy xutbu bi voilà léeg-léeg il passe mais totalement à côté de lui c'est-à-dire que dañ koy mën a fréquenter sax benn moment dinañ am soupçon que ni kii wàllu la comme ñun mais duñ am ñu mën a imaginer ne kii ndekete mooy sunu ko bi maanaam suñ jamono ji ndekete waa ji mooy sunu mooy sunu kilifa ñun ñëpp déedéet et que dëgg-dëgg maanaam mooy moom euh, dëgg-dëgg nekk-nekk mooy essence am dafay dafay nekk màkk ci kaaba gi maanaam pilier fa ci kaaba gi euh, et Euh, après mu am ay jëmm yu wuute yoo xamante ne yuy def tasarrufaat lañ ci jamono ci fu mais sauf que ja sauf que jëmm yooyu ay jëmmi baatin lañ mais day am benn jëmm nag boo xam ne mooy jëmm zahir boo xamante ne moom lay amee te jëmm zahir boobu moom lay nekkee ci biir nit ñi te que boobu moom mooy am fu mu juddoo fu mu nekk fu mu màggee ainsi de suite mais que moom borom subhaanahu wa ta'ala au moment où xam na ni kii ci agal day nekk kutbu maanaam dafa am ay signes yoo xamante ne day feeñee ci Euh, maanaam loolu moom moo koy def xaw maanaam moo koy def xutbu benn jamono benn benn bés et que xutba léegi du juddu nekk xutbu comme ni ko ñenn ñi fooge ne diw xutbu zamaan la diw mu juddu na bi mu juddoo nangam déedéet maanaam martabatul xutba léegi dañ ciy yegg c'est-à-dire que nit ki day évoluer day évoluer dëgg la ni borom subhaanahu wa ta'aala nattoon na ni kii xutbu lay doon ci azal d'ailleurs moom xutbu yi dañoo am bokk ci seen i jagle mooy ne dañ leen di bindee ci leeru yeneen bi sallallahu alayhi wasallam Euh, comme malaaka yi ñu génnee ci leeru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, noonu la kubbu yi noonu la bindee ci leeru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci baatin et moo tax ñoom ay shérif lañ ci baatin xutbu du foofu gisee ci shérif yi la bokk maanaam shérif yi li namuñu ci nag ne shérif yi ci zahir maanaam mooy ñi nga xam ne ñoo lañ naa shérif yi déedéet mais shérif la ñu doon ci baatin moom daa iman même bu fekkente ne seen askan bu nekk askanu shérif mais ñoom ay la ñu doon parce que lu tax parce que yenent bi sallallahu moo leen di meññ maanaam ci ci yenent bi sallallahu ci maanaam ci ci lañ leen di euh, mooñee maanaam ci gis nga bi ñuy mooñ maam Adama alayhi ci bënit bi euh, leeru yenent boobu maanaam ñoom leer bu direct boobu ñoom ci lañ leen di mooñee ñoom tamit seen jëmm bu yàlla nammee bind seen seen jëmm euh, malaaka yi nga xamante ne comme nit ku ne maanaam malaaka yi dañuy dem jëli ji ci Euh, suuf si nga xamante ne nit ki bu génnee àdduna foofu lañ ko war a rab et euh, après ñu wot maanaam ci ci ci lay ci la ñuy ci la ci la euh, kii di di defaroo maanaam seen jëmm dañ ko ci mooñaale mais bu fekkente ne xutbu la nar a doon dañ koy booleeg leer gi nga xamante ne moom mooy leeru yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moom lañ mooñaalee woon moom aadama alayhi salaatu wassalaam bu ko defee moom bu gënee àdduna après day màgg day évoluer certes mais day mujjee doon kuddu benn jour euh, mooy nekk xawsu bi maanaam loolu xilaafatul uzma la maanaam xam ne borom ko koy defal euh, loolu moom moo tax euh, mu mu mu moo tax muy exceptionnel maanaam moo tax mu mu xam ne moom borom subhaanahu wa dina ko ko ñoŋal. ba pare tamit dina xam mbir yoo xam te ne évolution bi yàlla dina ko dina ko ko yombalal maanaam dina ko ko tàggatalal maanaam évolution spirituelle bi ak fu mu mën a gane àdduna fu mu mën a dëkk borom subhanahu wa ta'ala dina ko yombalalal évolution spirituelle la mu yéeg benn par benn étape par étape di dem di dem di dem ba yegg exactement fi nga xamante ne foofu la war a yegg te euh, ci biir évolution boobu am na ci mbir yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala comme euh, dina ko moom dina ko ko wan comme ay signes ay symboles yuy wane ne moom dina nekk xutbu comme par exemple euh, euh, kii ismullah azam ak xaas bi ma xam Seydina Ali par exemple karamallahu wajhu par exemple nga xamante ne loolu ku nart nekk xutbu doo xam maanaam bon en principe maanaam mooy ki nga xamante ne moom moo nara moom la lañ en tout cas duñ ko ko jox ci anam bu wér voilà euh, mooy Seydina Ali karamallahu wajhahu euh, dafa am benn turu yàlla boo xamante ne euh, maanaam moom moo ko yàlla boobu noonu ku narta nekk xut du ko xam il faut que comme li Cheikh Tidiane wax radiyallahu anhu il faut que nga nekk koo xamante ne ci ci ci xam-xamu yàlla ci azal mais dafa xam yàlla xamoon na ne yow da nga nar nekk xut ci sa jamono moo tax nga koy jot maanaam ñu la koy jàngal kon euh, al euh, euh, loolu exemple la ci am na yeneen d'ailleurs loolu moom moo tax processus bi dacte bi par exemple am na Miftahul Qutbaniyya ñu ñu tudde Miftahul Qutbaniyya et que Miftahul Qutbaniyya ay ay façon la ay martaba la et que li nga xam ne moom mooy rôlam dëgg-dëgg moom mooy yeggale la ci martabay Qutbaniyya maanaam nga am niveau bi même bu fekkente ne yoroo poste bi maanaam yoroo poste qutbu nekkoo poste voilà yoroo poste courbe mais nga am niveau bi quoi voilà nga am niveau bi euh, léegi kon euh, kooku nga xam ne kon moom mooy xalifa bi ci xalifa yàlla ci kaw suuf léegi nag mu am benn mbir boo xamante ne bu important la euh, te loolu moom mooy am mën nañ ni mooy particularité bi gën a rëy ci xutbu ci jamono maanaam xutbu dafa am caractéristique bu amee boo xamante ne caractéristique boobu moom vraiment daf ko jagoo wëllif mbooleem ñi nga xamante ne ñooy wëlli yu mag nga xamante ne euh, ñoom la yàlla euh, def ñu xam ismullahil ak euh, accès am accès ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk vraiment ay vrai yàlla yu mag a mag a mag a mag mooy comme ma fàttali ko kunuus yéeg yooyu par exemple xutbu bi li ko wutale dëgg dëgg ak mafatihul kunuz yi euh, benn caractéristique la boo xamante ne mën nañ ni moom mën nañ ni mooy caractéristique bi gën a mag bi nga xamante ne euh, am nit ci nit ñi mën nañ ci am benn aperçu ci zahir su leen ko yàlla permettre su leen ko yàlla permettre mooy euh, xut xutbu moom mooy ki nga xam ne moom lañ dénk charia bi maanaam moom mooy ki ñu dénk bi cest dire que <coughs> euh, yi ñu wax yii yëpp ci mayu xutb bi ak ni mu kéemaane ni mel nangam nangam ba fàttew kunus yi dañ koy nuróog moom lu ci bëri mais dafa am benn affaire boo xamante ne euh, moom la jagoo dëgg dëgg wëllif boolem ma fàttewul kunus yi mooy ne moom lañ dénk charia bi cest dire que euh, soo gisee xutbu bi mooy ki nga xamante ne sharia moom moo gën a ëpp xam-xamu sharia maanaam domaine sharia yi xam-xamu sharia yi moo ko gën a képp kenn ci àdduna bi ba àdduna bi daj amul ku ko ëpp xam-xam amul maanaam mooy ki nga xamante ne euh, mbiru sharia lépp lu yàlla maanaam même bu dee ummi yu la ci cosaan maanaam c'est-à-dire que même bu fekkente ne ci cosaan jàngutoon bis bu ko yàlla fale maanaam bu bu élection boobu su amee ah ba ñu tabb ko dafay incarner non seulement turu yàlla yëpp ñu ne day incarner charia bi c'est-à-dire que day nekk koo xamante ne xam nga xam nga fii ni ñu xamee ne diw fan lañ diw par exemple président mooy dañ naan euh, élection yi am na urne yi nan lañ ko def kii lañ ko dindi nañ génne nañ kii bi ah. Euh, gars yi xool nañ compté nañ voix yi ñu ngi joxe résultat yi et que gis nañ ni diw la diw lañ fal mooy président de la république après mu am benn genre cérémonie investiture ngi dem Élysée xeet yooyu wala voilà <coughs> en tout cas conseil constitutionnel daal koy dëggal quoi en quelque sorte mu nekk loo xam ne dañ koy xam maanaam lu matériel lu physique lu ñu gis lay doon bu nag du demee noonu euh, buñ ko falee xutbu du buñ ko falee xutbu day nekk ki nga xam ne mooy gérer adduna bi mais euh, dañ koy ràng maanaam aussitôt day daal di xam tur yàlla yépp ba pare xam-xamam ci ismullahi al azam ak ci tur yàlla yi day infini cest dire que du am fu mu yem foofu maanaam bis bu ne maanaam jamono ju ne mi ngi découvrir ay xam-xam yu bees ci yu jëm ci wàllu yàlla ci ci ci ci wàllu baatin mais loolu moom la concerne maanaam moom ci ci biiram la maanaam loolu nit ñi duñ ko gis mais li xamante ne moom la ñuy mën a gis ci ku ko yàlla xamal mooy ne day nekk koo xam ne day maîtriser charia bi mais ci anam goo xamante ne kéemtaan lay doon ci anam goo xamante ne téere yëpp comme ni ñu koy waxee téere yëpp moom ci boppam dina mën a taxawaat jàngalaat nit ñi yëpp sharia bi ci jamono maanaam bu too bu fi toogaatee jamono jàngal nit ñëpp sharia bi dikk leen ko ñoom ñëpp sharia bi ñëpp lan mooy sharia nan lay la tegoo parce que amul lu ko ciy réer xam-xamu sharia bi daf koy maîtriser à la lettre même bu fekkente ne jàngutoon au début maanaam musta jàng dara même bu dee musta jàng bis bu ko yàlla falee rek da ngay gis loolu da loolu euh, kooku ay mandarga yu xutba la maanaam mooy loolu ñuy wax euh, moom mooy xalifa bi mooy xalifa bu mag euh, léegi kon yow soo en réalité su fekkente ne da nga ñaar par exemple ñaar nit wala ñetti nit ci kan mooy xutba bi et que mu tegu ci lu leer bien sûr mu tegu ci soupçon kese parce que maanaam mais mu tegu ci lu leer ci ëpp xam-xamu sharia ki nga xam ne daa ah, kii kat xool naa adduna bi ba adduna bi daj ñi ma xam ñëpp gisuma ku ci xaw ma ko ci ku ko ci raw kooku mooy xutbu bi wala boog kooku possible na mu nekk xutbu bi plutôt voilà nañu waxee noonu possible na mu nekk xutbu mu nekk xutbu <coughs> même bu fekkente ne comme niñ la waxe léeg-léeg day feeñee tamit ñàkk xam maanaam léeg-léeg day mel ni ku xamul voilà loolu parce que ay feeñ waayam la quoi ay ay tajalliyaatam la lay feeñee donc day day mën a mel nii mel contraire bi voilà mais en général aussi euh, nit du yëg ci martaba qutbaaniyya lu dul fekk mu am 40 ans Euh, mais loolu généralité la tamit parce que am na ay particularités quand même yu bëri ku mel ne Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu moom xutbu la woon nekkoon tamit xalifa yàlla maanaam nekkoon xalif xalif bu mag bi mais en même temps nekk xutbu te euh, bi muy génn àdduna amul 40 ans par exemple euh, Cheikh Abdul Aziz Dabakh radiyallahu anhu xutbu la woon bi muy génn àdduna 36 ans la amoon ainsi donc bari maanaam loolu am na. am ay quelques exceptions près ñoo xamante ne amuñu 40 ans et que borom subhaanahu wa ta'aala may na leen ñu yegg ci martabay xutbaaniya voilà loolu day am comme imam an-Nawawi euh, comme Tajuddin as-Subki di wax par contre moom bu nee xutbu la woon euh, euh, mën na nekk ne li mu bëgg wax rek mooy xutbu xutbu maanaam mooy ab xutbu ab maanaam comme ni ko waxee quoi mooy sang bu mag la woon boo xamante ne. ci jamonoom daf cee ràññeekoon te loolu ci am dëgg la et dëgg-dëgg charia bi tamit kenn gënu ko ko woon xam ci jamonoom voilà euh, mais par exemple moom quarante waaw quarante six ans moom am na quarante ans bi ñu génn àdduna quarante six ans mais ala kulli xaalin li ñu bëgg a wax rek mooy ne martaba la yoo xamante ne léeg-léeg nit ki mën na koo am fekk euh, fekk amul quarante ans maanaam nekk am quarante ans bi du ci charte boo xamante ne faaw loolu ngay am déedéet voilà comme comme yeneen yi nga xamante ne euh, dañuy sartal ci ne ku amul soixante ans du ko sikar wala ku amul quarante ans du ko sikar xeet yooyu noonu mais lool dañuy gis ne charte la boo xamante ne charte bu général la mais du charte boo xamante ne dañ naan par force li condition la ci sikar bi comme li nga xamante ne noonu la leeral voilà et que Euh, même bu fekkente ne loolu tam beneen mbir la bu am mooy ne même bu fekkente ne xutbu bi am na is turu yàlla bu mu jagoo moom maanaam ismullahil azam mais am na tamit version ismullahil azam boo xam ne moom la jagoo moom tamit maanaam xutbu bi tam moo ko jagoo loolu tamit am na voilà euh, kon <coughs> mais li ñuy wax yii yëpp ci xutbu bi en réalité. Euh, da euh, da maanaam li muy faire comprendre mooy que ni kon xutb bi moo raw ñëpp loolu loolu loolu lay faire comprendre que xutb bi moom moo raw ñëpp mooy xalifa bu mag bi ci kaw suuf naam mais loolu c'est à nuancer maanaam voilà dañ ko war a nuancer quoi voilà et que dafa am ay subtilité bon peut-être que mu am ci yoo xam xamante ne xëy na du ñàkk dina ci ñëw Euh, peut-être voilà mais en tout cas am na ay subtilités yoo xamante ne am na ci quoi kon bu fekkente ne nag nit ki dafa nekk xurbu bi maanaam nekk kooku comme par exemple yent yàlla Yuusufa alayhi salaatu wassalaam gis nga borom subhaanahu wa ta'aala daf koo mu nekk xurbu bu mag bi ànd ak ne par exemple amoon na yeneen frère am yi nga xamante ne moom la maanaam fukki biddiw benn ak jant bi ak weer wi gis nga yooyu yëpp amoon nañ fi mais terewul moom. voilà moom mu nekk xutbu bi waaw après yooyu yëpp ay représentation la yoo xamante ne dans le monde baatinique am na ay euh, euh, ku nekk am na lu mu taxawee maanaam ak seen seen ay maratib ak seen ay maqamat beneen bi ci des tam moom mooy xutbu bi euh, am na dañ koy wax tamit alfardul jaami' dañ koy wax alfardul jaami' maanaam mooy cappaancoolu bi nga xamante ne dafa dajale xam nga léeg-léeg Mm, am na mbooloo moo xamante ne leen dañ leen di waxtaane euh, souvent ci suñ jotaay yi mooy ñi nga xam ne ñooy euh, mafatihul kunuz yi wala bokk ahlul mahabbati euh, mais ñoom dañoo dugg dañoo bokk ci benn groupe boo xam ne mooy ahlul itlaq wala mais dañoo bokk benn groupe bu ñuy tuddee afraad c'est-à-dire que mooy ay càppaacul mooy ñi nga xamante ne ñoom dañoo singulier kenn lañ ay singletons lañ ci seeni jamono mais aussi ci jamono yëpp et ñooñu Euh, dañoo dañoo dañoo nekk ñu exceptionnel jeex tàkk ci buur yàlla subhaanahu wa ta'aala ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñooñu xutbu euh, bi ci ñoom lay bokk daa iman moo tax ñu mais mais moom dafa boole nekk fardu ba pare dajalewaat yeneen maqaama yi ba pare moo tax ñoom al fardul jaami' nga xam ne day dajale en même temps yeneen maqaama yi ci moo tax xutbu bi soo ko fekkee en fait di ko fekk ci biir afraad yi mu nekk kenn ci ñoom mais boo ñëwee ci biir xutbuy aqtab bi di ko fekk mu nekk kenn ci moom moo tax ñu naan ñu naan ko xutbul aqtab maanaam xutbuy xutba yi maanaam loolu bokk na ci ci ci ni koy définir mooy xutbu xutbu yi euh, da nga koo fekk tamit mu nekk kenn kese wéet di xeet li yépp di jouer rôle boobu ñu naan ko al-Ghaws ko fekk tamit mu bokk ci maanaam mu dajale yeneen martaba yi cest à soo ñëwee ci abdaal yi ñi ñuy wax abdaal yi moom da nga ko fekk mu nekk kenn ci ñoom soo ñëwee ci awtaat yi awtaat yi ñeent lañ mooy ñeent ñooñu nga xamante ne kenn ku ci nekk yaa nekk ci coin wu kaaba gi ci sa zaq et ngay gérer benn wàll ci adduna bi maanaam ñeent piliers yooyu muy voilà kii euh, waaw ñooñu kenn ki maanaam xut bi di nga ko fekk mu nekk kenn ci ñoom soo demee abu abdaal yi muy set yi di ko fekk mu nekk kenn ci ñoom soo demee ci nujabaa euh, euh, yi di nga ko fekk mu nekk kenn ci ñoom soo demee ci nuqabaa yi di nga ko fekk moom xutbu bi wëlbatiku nekk ak kenn ci ñoom voilà donc moom martaba wilaaya yi maanaam ba ci xattaa biir diiwaanu saalixiina maanaam fi mbooloo nitu yàlla yi di daje guddi gu jot même moom da koy gis mu nekk kenn ki nga xamante ne day bokk en même temps ci groupe yëpp maanaam kon mooy càppaaculi boobu nga xam te ne dafa dajale yeneen maqaama yëpp maanaam day nekk en même euh, ci martaba yooyu noonu et que martaba bu ci nekk xutbu bi mos na ko xam na ko ba pare bi joxe kenn ku ci nekk li ngay li ngay jot voilà te léeg-léeg benn partie bu ndaw ci moom li mu yor ñi ñu ñu ñu ñu ko yor dañuy foog ne kenn melul ni ñoom maanaam tellement que dafa nekk nit ku yéeme maanaam moo tax nekk xutbu suñ koy wax nii euh, du du du affaire bu woyof en fait du lu tuuti buñ naan diw xutbu la il faut que ñu comprendre maanaam balaa ngay moo tax moo tax ku ko xam day réticent maanaam day def attention balaa muy ne diw mooy xutbu bi diw mooy xawsu bi parce que euh, spécificité la boo xamante ne euh, déjà ku ko nekkul pour nga mën a xam ne yow keneen ki la loolu moom ci maanaam daa daanaka euh, dafa bokk ci li exceptionnel c'est-à-dire que nekk xutb du maanaam pour pour li tax ñu ñu ñuy wax ni mooy euh, ñu ngi koy jiiñ dañuy bari te ku ne jàpp nga ni sa sëriñ la mais euh, dans la réalité mënta nekk leneen lu dul kenn parce que loolu moom moo am mooy kenn rek la Euh, beneen bi ci def mooy ne en général ki ciy nekk kii nekk xutbu bi bon mën na ci toog ay heure mën na ci toog ay fan mën na ci toog ay semaine wala ay weer ay at rarement mais mën na ne mën na nekk tamit une décennie trente ans loolu tam mën na nekk mais bariwul lool dafa raar c'est d'une rareté extrême loolu mais mën na nekk euh, mais kii nekk xutbu bi c'est-à-dire que nit ki mën na nekk sax ki dend ak bi ci martaba nekk wakil bi maanaam mooy ki nga xamante ne xutbu bi su jëlee maanaam décision yu mag suñ ko jëlee <coughs> kooku moom mooy <coughs> moom lañ koy jox maanaam mooy interprète bi moom moo war a euh, kenn ku ci nekk mu jox la sa rôle tamit ci biir diwaan bi ku ne maanaam rôle bi nga war a jouer ci adduna bi yow yow lañ koy dox euh, ki nga xam ne mooy xutba bi di raw bi moom mën na maanaam kooku noonu mën na koo bañ a xam naa bañ a xam ne diw te te lu ci bari sax day nekk koo xamante ne du xam ne moom la voilà maanaam xam identité xutba bi raw bi dafa bokk ci li nga xamante ne mooy li gën a jafe jafe jafe voilà dafa jafe voilà donc euh, di xutbu la woon di bari na wax ne ay xutbu lañu woon fekk duñ ko woon ndax xaaju ñu ko woon jege sax xa xaaju mais maanaam dan duñu sax martaba yooyu waxuma ba koy ne maanaam mais jegewuñu lu jege la jege loola loola la ko jege jegewuñ ko tellement que dañ koo dand mais dañ lañ koy jiiñ nga gaa gars yi di ko wax woykat yi di ko woy ñeneen ñi di ko bind ñii di ko li ku nekk di ko wax mu siiw fekk xaajlu ko bu koy jege parce que mbir la moo xamante ne quand même exceptionnel la euh, léegi kon yem ci yàlla Daawud alayhi salaatu wassalaam moom par exemple xaalam mooy dañ ko ko jox dañ ko jox qutbaaniya ba pare muy xilaafa bi maanaam xilaafatul Usmaan lañ koy wax mooy xilaafa mag gi euh, bu ñëwee ci wàllu tarixa bi incha allah ak xilaafa gi ni muy incarné woon ci biir tarixa bi euh, dinañu dinañu expliciter quand même une partie ak subtilité bi nekk ci ne maanaam liñ doon wax naan il faut nuancer le fait que xutb bi moo moo moo raw ñëpp il faut le loolu dinañ ci ñëw foofu incha allah euh, kon borom subhaanahu wa Euh, su joxee ndigal kenn ne ko foog da ngaa war a feeñee xilaafa bi daf koy feeñee moom amu ci choix moo tax fala sabila du am yoon ilaa bi ci dee delloo amrullah ndigalu yàlla boobu foog da koy incarner comme yonent yàlla Daawuda nga xam ne picc yi ñëpp dañ koo toppoon ak yonent yàlla Sulaymaan alayhi salaam voilà nga xamante ne nit ñi jinne yi picc yi ñëpp mu yilif ak arab yi ñëpp mu nge kii bi bu dee yéen ci yàlla Daawuda mu ne maanaam weñ yi sax dañ koo woyofalaat yéen ci yàlla Sulaymaan alayhi salaam comme ni ko waxee wala ne naa mënta tayri wa uutiinaa min kulli shay'in maanaam dañ leen a euh, jox euh, bépp mbir mais dañ dañ leen a xamal waxu picc yi mënta fa tayri voilà voilà. voilà ñu ne ko hada ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab suñu mayee ngoog yow suñ liñ la jox ngoog jox nañ la ko waaw fam nun xéewaleel aw am si wala bi téye bi rek xisaabin tu la amul saytu kenn du la régler dara jox nañ la waaye yow lañ jox autorité si nga am gérer gérance administration ci mbir yi nu mu la neexe amul compte booy rendre maanaam loolu mooy xilaafa gu mag bi te bu ñu xoolee euh, borom bi subhaanahu wa ni mu joxe yent yàlla Daawuda alayhi salaam xilaafa bi boo xoolee moom maam Adama alayhi salaatu boo leen seetloo dañu nuroo seen tur dañu nuroo euh, Adama ak Daawuda euh, seenu euh, nuroo nag mooy ne seen xaraf yi benn du ci laal moroomam maanaam indépendance totale lañ am ci ci ci biir yi day junj indépendance totale am ci ci ci mbir tamit ci gérer adduna yu wuute sans que am dara lu leen téye lu leen maa maanaam soo attaché a quoi que ce soit à part à Allah subhaanahu wa taala donc gis nga ñu ñu mën a gérer univers et que euh, mais sauf que ci kaw suuf le seen xilaafa gi représenté nekk en réalité ñoom dañoo wuutu ci nga xam ne mooy vrai xalifa bi te mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax borom subhanahu wa ta'ala bi muy wax ne malaaka yi daw dinaa def ci suuf xalifa bi euh, daf ni iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa fàttalikul bi ñu waxee bi sa borom waxee fële alors que bi muy wax euh, ne nañ sujjóotal ama Adama daf ni wa iskul naa leen malaa'ikati isjudu ñu waxee ñun yàlla foofu nag yàlla ne na ngay sujjóotal moom Adama alayhi salaam parce que yàlla la ñuy sujjóotal mais dañuy jàpp maanaam mais xibla bi mooy moom Adama comme ñun ni ñuy sujjóotee wala ñuy julli di jublu kaaba gi yàlla la ñuy jubli jullil mais kaaba gi mooy xibla bi direction bi malaaka tam loolu lañ leen waxoon ci moom Adama alayhi salaam et que. Euh, mais bi muy wax ni xalifa dañ koy def ci kaw suuf dañ leen fàttalikul bi sa boroom yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy nekk secret bi ci yenente bi la nekk sallallahu alayhi wasallam moom mooy xalifa bu bi et que ak ñeneen ñëpp alayhi salaam ak yi mboolem yeneen xutbu yi sax d'ailleurs ba jamono fii ba àdduna yi ci xutbu zaman yi ñëw yëpp ñëpp dañoo nekk rek ay kuutuwaayu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dañu fi nekk ngir représenter yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais que euh, maam Adama salaam ak maanaam ba yeneen ci yàlla misaal salaam ñeneen ñëpp buñ doon nekk xalifa xalifa yàlla ci kaw suuf lañ daan nekk maanaam moo xalifa tam fi ard yaa Daawuda innaa ja'alnaaka xalifatan fil ard ak maam Adama salaam xalifa ci kaw suuf la. Euh, mais que vrai xilaafa gi yeneen bi saa salaam moo ko doon incarné ci baatin mais que yeneen bi saa salaam depuis mu ñëw mu nekk xalifa ci univers yi yëpp mais que ba euh, kii nu mu Euh, euh, moom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon mooy ñoom maanaam ci ci ginnaawam xul aqtaab yi ñoom Seydina Abubakar radiyallahu anhu ak ñeneen ñu ñëw ci ginnaaw Seydina Omar Seydina Usman Seydina Ali ñeneen ak ñeneen Seydina Fatimata Zahra ah, ak ñeneen radiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaawam ñoom ñëpp dañuy représenter en tant que xalifa yàlla maanaam dañu nekk xalifa ci kaw suuf euh, <coughs> mais. ku yàlla ne ci ñoom jox ko ndigal ne ko feeñalal ne yow yaay xalifa bi yow yaay xutbu bi yow yaay xawsu bi bu dee ndigal googu daf ko def faw daf koy feeñal même bu ko waxul nii mais ci ay doxalinam ay waxam ay jëfam ni muy administrer mbir yi daf koy feeñal te loolu la yent yàlla Daawuda alayhi salaam defoon mu ne waxa Usmaan ak ku mel ne Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu Seydina Usman tamit noonu la feeñale woon alladi bi nga xam ne lam yaxlaa summiwutoon sawbal xilaafati mbuggum xilaafa gi an unuqihi wëllif baatam hatta qutila ñu góom ko parce que lu tax mu ne li nahyi rasulillah ngir tere yeneen ci yàlla bi sallallahu alayhi wasallam daal di ci loolu yeneen bi sallallahu alayhi moo ko waxoon ne ko mbubb bi la yàlla solal muy mbubbu xilaafa gi mbubb boobu bul ko summi mukk même bu ñu la dee rey bul ko summi moo tax nangu ko woon summi nit ñi ñëw parce que mënoon na ne na ne waa joxe ci zahir et que bi mu defee ak bi coow li amee problème yi xëccoo loolu mënoon na ne mais deful loolu dafa téye mbubb mi xilaafa gi téye ko ne du ko summi maanaam mbubb mi nag jubluwuñ ci ab dara mbubb dara bu mu sol maanaam euh, le fait que mu nekk xalifa jullit ñi yor xilaafatu rachida gi comme waa nga xam ne ñoom ñi incarné xilaafa boobu dañoo nekk ñoo xamante ne dañoo bien inspiré bien dirigé par Allah subhanahu wa ta'ala yàlla moo leen di gindi moo leen di inspiré lépp lu ñuy def ci ci ci yàlla mooy max lañ comme comme comme ni ko hadith bi wax xulafaa ar-rashidin al-mahdiyyin al-xulafaa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di nga xam ne yàlla moo leen inspiré moo leen di gindi lu ñuy def rek inspiration divine lañ koy def moo leen voilà moo leen orienté kon xilaafa googu euh, te comme yeneen ci saa sam ne ko bu ko simmi mukk moo tax simmiwu ko te luñ dañ ko forcer mais nanguwu ko simmi ba ñu ba ñu boom ko na def comme ni Seydina Xasan def Seydina Xasan radiyallahu dafa jël xilaafa gi jox ko Seydina Muawiya ne ko jël ko mais moom na Hasan bi mu ko joxe ci la installé ci diwaanu Sall te ne nekk nekk xawsu bi nekk xutbu bi mais euh, pourtant maanaam yor defe xilaafa baatin bi mais deful loolu moom Seydina Usman radiyallahu anhu lu tax parce que Seydina Hasan amul na choix na Usman radiyallahu anhu amul woon choix Yonent bi sallallahu moo ne woon ak lu mënti xew bul nangu loolu bu ko def. voilà léegi nag euh, ci jotaay Bulughul Maram yi bi ñuy wax euh, ci tarjuma Seydina Usman ak Seydina Ali ak euh, radiyallahu anhu maanaam ak Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu anhu yépp maanaam li aju woon ci seeni mbir leeraloon nañ ko maanaam leeraloon nañ ko yaataloon nañ li aju seeni mbir et waxoon nañ tamit li nga xam ne mooy Seydina Muawiya radiyallahu anhu gis-gis bi mu am ci moom Euh, te mooy xalifa yàlla la xalifa yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam même bu fekkente ne xilaafa yi dafa am ay maratib ay niveau ak yu mel noonu mais loolu réalité la woon ci moom et que jullit ci jamonoom amul benn bu d'accord woon ne sayyidna moo nekkoon amirul mu'minin voilà kon euh, en tout cas ñu mag ñi saxaaba yi radiyallahu anhu ainsi de suite voilà donc loolu euh, ñu bàyyi ko xel aussi ci wàll googu noonu euh, kon da ngay gis ne euh, xilaafa yi dafa am kon ñoo xamante ne dañ koy feeñe ñenn ñi duñ ko feeñe kenn ku ci nekk ak ko ak ni ngay feeñee lay sa xilaafa kenn ku ci nekk ak ni nga koy doxale euh, ku mel ne par exemple nga gis ñoo xamante ne dañuy boole xilaafa bu zahir bi ak bu baatin bi en tant que kutbu zaman ba pare yoon nekk xalifu jullit ñëpp ci zahir wala boog nekk sax buur ci biti voilà soit buur wala nekk xilaafa zahir bi comme par exemple ku mel ni exemple euh, yiñ ci yiñ ci mën a joxe même buñ génnee cadre ni ko ni mu ko joxe exemple mën nañ joxe xulafaa rashidun yi Seydina Abubakar Seydina Umar Seydina Usman Ali radiyallahu anhum ak Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu voilà ñi nga xamante ne dañuy yor xilaafa baatin nii mais duñu yor bu zahir bi dëgg moom mooy comme Abu Sa'id Ash-Shibli radiyallahu anhu ak yeneen ñu bari ci xutbu yi dañuy nekk ay xutbu ni comme si euh, euh, euh, ki Abdullah ibn Mashish radiyallahu anhu Abdus Salam boog Abdus Salam Mashish radiyallahu anhu nga xam ne day yore kii Abu Madyana al-Qutb radiyallahu anhu Cheikh Abu Madyana qutb radiyallahu anhu ak ñu mel ne ñoom wax dañu nekk ay xaw ay mais du ñu incarné du ñu ko def du ñu du ñu am côté bâtit côté zahir bi du ñu ko feeñal am ñi nga xamante ne dañuy feeñal côté côté zahir côté bâtin yëpp am ñu xam ne nag léegi ñi gën a bari nag mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy nekk par exemple yor euh, autorité temporelle bi nekk xalifa nii ci biti mais en réalité yor nekkuñu ci bâtin maanaam dañoo am niveau bi nga xam ne rek mooy niveau moyen quoi wala parfois sax duñu am niveau foofu voilà et que seen autorité yëpp seen kili kili kilifteef yëpp kilifteefu zahir la en réalité te loolu noonu am ci l'islam bi noonu la demee tamit ci tarixa bi am na ñoo xamante ne dañ leen reconnaître en tant que ay xalifa ci tarixa bi tout ça yor zahir bi ak baatin bi yëpp am ñoo xamante dañ koy nekk nii mais zahir bi rek lañu yor mais yoruñu baatin bi am ñoo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 ñu ngi lay ziar bu baax euh, dama amoon ñaari laaj euh, benn bi dama comprendre loolu mooy su ngay wax ni c'est rare xutbu bi moom mu mën a nekk si kii bi ci xutbaa ni yeggee ay at mm-hmm. est-ce que loolu dafay tekki ni moom euh, nit mën na ci génn fekk moom ngi dund wala ñoom d'habitude buñ ci se yéeg rek dañ dañ dul yàgg ci àdduna bi waaw hmm. voilà voilà beneen kii beneen aspect la bu bu bu bu graw ci ci ci ci martaba xulbaaniya en fait xam nga ñu bari ci en fait li ñuy jàpp ci xutbaaniya mooy dañoo jàpp ne nit ki su nekkee xutbu faaw day gën àdduna maanaam du mën a jóge ci xutbaaniya gi. Hmm. ñu bari bari loolu lañ jàpp même borom téere yi di bind ci xutbaaniya même su am kasaw sax loolu la ñuy loolu la ñuy faral di waxee euh, mais en réalité mbir mi mbir mi gën a gën a compliqué loolu. Hmm. mbir bi gën naa compliqué loolu gis nga li si nii nii nii ni mu nekkee naa Hasan par exemple radiyallahu anhu mu nekkoon xalifa bi après mu bàyyi ko noonu la mën a nekkee tamit maanaam nit nekk xutbu maanaam nekk xutbu zaman benn jamono souvent nag duñ ci yàgg maanaam souvent dañuy génn àdduna parce que parce que dafa dafa maanaam en fait il faut nga xam ne aboutissement la en fait voilà aboutissement la ci ci ci cheminement nekk xutbu mais euh, am na ci ñoo xamante ne dañuy nekk xutbu après ñu yéeg nekk dem nekk ci leneen par exemple Cheikh bu Tidiane radiyallahu anhu moom dafa ne moom avant dafa jàppoon ne nekk euh, Mafatihul Kunuz mu ëpp doole nekk xutbu zaman mu daal di ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu def ko mu nekk Mafatihul Kunuz après ci la xam ne ndekete xutbu bi moo la moom moo gën a spécial quand même maanaam moo moo moo leen moo leen raw mu dem ndax man sax dafa am lu lu lu mu jagoo lu keneen jagoowul mu daal di nem nekk mafaat def nekk xutbu zaman maanaam mu ñaan new yéeg nekk xutbu zaman bu boobu mu am xutba neetu logement mais soo xoolee Cheikh Tidiane radiyallahu anhu après yéeg na maanaam nekk na leneen parce que xutba neetu logement gi moom la jotoon Arafat ci 12 euh, Muharram mais après bien après ci la jot xat mi yéegi xat mi yéegi maanaam nekk xutbu zaman leen rek da ngay nekk nit ki mën na ko ne après mu jàll dem nekk ci leneen voilà am na benn bayit dama jàppatul kii bi euh, Cheikh Ahmed Ismaïl di ko wax naan euh, di di wax Cheikh Salahuddin euh, Tidjani radiyallahu naan ko gaa yi dañuy wax ne yow xutbu xutbu bi annaka al qutb al muhalla wa hadha al qawlu ahsabuhu shani'a maanaam ne gars yi yow yaa xutbu bi xutbu sax mais man wax jooju dama koo ñaawlu daal damaa jàpp ne lu ñaaw la parce que nan lañ lay mën a teggee maqaama boo xamante ne yow ba ngay nàmp nga ko weesu maanaam euh, ndax loolu day day day day am en fait maanaam nit koo xamante ne day nekk ci martaba benn martaba xutbaani ya maanaam incarné ko yor ko jouer rôle bi euh, mu am keneen kuy mën a mat martaba kooku mu mu bàyyee ko kooku moom dem nekk ji ci leneen maam nekk ji ci Mafatihul Kunûz yi maam mais bu boobaa day cumuler affaire bi c'est-à-dire que rôle bi lay perte maanaam rôle bi pas perte maanaam moom lay bàyyi ne mais day continuer di ko nekk ñu ngi mel ancien président de la république bu yor euh, mbooleem euh, kii yi mu yor maanaam mbooleem avantage yi nekk ci nekk président de la république sauf que maanaam le président de la république mais mboolem avantage yi nekk ci nekk président de la république da koy yore mais day continuer dem nekk ci leneen dem nekk dem conseil constitutionnel par exemple. Mhm. di jouer foofu yeneen i rôle. c'est que saa yu ko neexee mu ko waat ñëwaat nekk ak président wala boog su fi kii nekkatul bu gisee ni amul keneen ku mën a mu ñëwaat nekk ak président loolu day am euh, ci xutbaan yi loolu day am mais affaire bu raar la tamit. ba pare dafa naqari gis parce que loola tax xut affaire affaire vraiment ku nekkul ci sphère qutb bi parce que ñoom ñett lañ ñett rek lañ ci àdduna ba àdduna daj ñoom ñett kese euh, ñooñu pour ñu wax la ci qutbaaniyya lu sax lu lu jafe lay doon wallahu ta'ala a'lam. jërëjëf bi baal ma beneen question bi mooy comme li nga doon wax ni xéwal yi ci xutb bi lay jaar yu doomu aadama yi. waaw. est-ce que loolu dafay tekki ni euh, moom tamit dina mun a am benn vision bi ci ci nit yi euh, di gis di xamee ci li ñu nekk ñiy bàkkaar par exemple mu ngi gis jàkkaarloog seeni bàkkaar ñi def kii bi wala du du yegg foofu. bon après man du kudd mais li nga xamante ne moom laa mën a euh, wax. Hmm. mooy ne su fekkente ne kii. ci koy ci ki nga xam ne moom mooy kurbu bi moom xawsu bi mm-hmm. moom euh, am na affaire am na maanaam dafa am ay seeti xam-xam ak seeti mbir yoo xam ne ay ay ay xaal yu muy dund mm-hmm. yoo xam ne dëgg-dëgg moom moo ko jagoo quoi voilà loolu moom moo ko jagoo léegi nag euh, li ma xam tamit moom mooy ne ci ci esprit wu maanaam ruuxam mm-hmm. ci lay gérer yooyu noonu maanaam du ko gérer ci bëtam ak maanaam ak matériellement loolu moom moo tax mën na laa gëj a gis fàtte seen fàtte ne yow la maanaam mën na laa bañ a xam en réalité. Mhm. naa li nga xam ne moom si sûr mooy ne képp kuy wallu yu xam na la. Mhm. te moom rek mooy seen wallu yu bi nga xamante ne mboolem wallu xam na leen amul exception bu xamul ku xamul ci wallu yi ci kaw mu amul ñëpp la xam kenn par kenn ak ku nekk sa martaba moom rek moo am moom moom moo am loolu ñeneen ñi de des ñëpp. amuñu exactement loolu noonu d'accord voilà léegi gérance bi nga xam ne moom lay defee yooyu noonu ci ruuxam la mais du ci voilà du du ci du ne day nekk li voilà non du du du du matériel quoi du physique en fait d'accord voilà wallahu ta'ala alam jërëjëf incha allah xam naa ko ñu daal di ñaanalante